Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi ñu ngi sant yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci suñ yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñ ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak saxaabaam ak mboolem ku toppoo njubam ba keroog yomal qiyaama di taxaw dellusiwaat nañ ci suñ téere arba arbauna nasiha li islahil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër incha allah suñu bindub tey mooy mooy mooy trente septième conseil incha allah mu ne xusnu ixtiyaari bayti xusnu ixtiyaari ka mawqiil bayt wa tasmimuhu nga rafetal ni ngay tànnee palaasu kër gi palaas bi nga bëga bi nga bëga tabax kër wala palaas bi nga bëga luwe fi nga bëga dëkk daal mu ne foofu noonu na nga rafetal bu baax a baax ni nga koy tànnee nanga ko tànn bu baax a baax epi tamit maanaam palan bi maanaam palan kër gi itam nanga ko tànn tànnin bu rafet na nga dem ci koo xam ne xëy na loolu la jàng te itam am na lum am ci diine jàng na diine mu sàmmonte ci yi nga xam ne moom la lislaam santaane lu am solo la wax ni ndaxte yenn saa yi doomu aadama yi wala doomu aadama bi mën naa mën naa rëddal ay yoon wu baax mën naa fexe ba ñuy appliquer njàngale lislaam ci biir kër gi mais yenn saa yi gàllankoor bi da dafay nekk ci fi ñu dëkkee fi ñu dëkkee yenn saa yi dafay doon barab boo xam ne subhanallah ay ñaawteef daf fay am pour nga yar fa sa doom ni nga ko bëgg a yaree dana xaw a jafe te waa mbedd mi moom moom moo leen mënoo leen a mënoo leen a wax euh, fu ñuy aw kon loolu nga sorale ko balaa ngay dëkk si nga xool fi nga war a dëkk si nga xool ñi war a nekk sa dëkkandoo nga xool foofu nu mel ndax environnement la boo xam ne mënees na cee yar sa njaboot wala environnement la boo xam ne pour nga yar ci sa njaboot ci yarinu lislaam mën naa jafe. kon yooyu noonu yëpp nga teel ko bàyyi xel naka noonu tamit li mu wax mu ne plan bi plan bi nga bëgg a euh, sa kër ne plan bu mel noonu tamit nga bàyyi ko xel bu baax a baax mu daat ne la shakka anna al muslim al xaq yuraaci fi ixtiyaari baytihi wa tasmimihi umuran laa yuraaciha gayru mu ne jullit dëgg-dëgg boo xam ne dafa wammatul lislaam boo xam ne lislaam lay déglu boo xam ne lislaam moo koy wan fan aw mu ne jullit bu mel noonu amul ci dafay sàmmonte dafay bàyyi xel loo xam ne keneen ku dul moom du ko bàyyi xel julit saa bu demee bay bëgg a dugg ci mbir ni muy bàyyee xel lislaam di laajte di gëstu lii moom nu ko lislaam gisee lu ci lislaam wax loolu noonu fekku ci keneen loolu noonu fekku ci keneen kon bul jàppee sa bopp rek yàgg ñëpp yam rek loo bëgg rek da ngay dem xool rek xool ni ko gaa yi defee rek nga dugg ci noonu lépp lu mën a doon lislaam dafa bokk ci melokaan yim am mooy ashumuliya ashumuliya mooy lan mooy diine ju bàyyiwul dara dara dara dara dara dara dafa jàngale la nit ka war a gëm dafa jàngale la nit ka war a jëf dafa jàngale na nit di nekkee ci néegam mook soxnaam dafa jàngale ni nit ki di nekkee ci biir toilette lépp loo rek sa xel demu ci rek saa boo laajtee rek nit ne la ankay loole kay lislaam àdduna ci jàngale na ko kon lépp looy bëgg a def mu xam tabax kër rëdd plan yooyu noonu yëpp jar na nga laaj koo xam ne jàng na lislaam nga laaj ko loolooy lan la ci lislaam joxe comme orientation bu ko defee mu gindi la ci borom bi daal ne fa min jihatil mawqi masalan an yakun masjid mu ne jamono ba nga xamee ne yaa ngay yaa ngay tabax kër yaa ngay tànn koñ boo wara tabax kër mu ne bokk na ci orientation yi la lislaam di jox mooy boo ko mënee tabax foo xam ne dina jege jàkk foo xam ne dana jege jàkk ndaxte jàkka jege la lool noonu dafa am solo torop nga xam ne waa kër gi dinañ mën di dégg noddu bu fa dar sa xam amee ni waaxook seeni tànk dem fa buñ noddee julli juróomi ni génn dem julli. Euh, ak yeneen ak yeneen ci a njariñ yoo xam ne jàkk am na ko moo tax kuy tànn foo foo war a dëkk moo xam da ngay loué wala foo war a tabax bokk na ci orientation yi nga xam ne tamit des na la ko jox mooy nga tànn foo xam ne jàkk jege na la loolu nag bañ koy wax mooy ba jàkk di jouer rôle ba mu waroon a jouer waaye fii mu ne nii subhanallah euh, suñ jàkka yi wallahul mustaan euh, du yëpp mais am na ci yoo xam ne wallahul mustaan li yàlla xam doy na. waaye lu mu gàtt gàtt ay njariñ la moom du jeex takk takk takk dool ci benn jàkka boo xam ne dañ naan la fi amul dara njariñ sob déedéet loolu moom lu mu gàtt gàtt moom dana am njariñ bokk na ca buñ déggee ah nodd gi nga xam ne day faral di jip loolu baax na ci torop waaye dëkk foo xam ne doo dégg nodd loolu loolu moom mën na lay fàtteloo julleeg lu ca jëm kon loolu mooy conseil bu njëkk bi nga wut foo xam ne jàkka daf lay jege wala boo wutee foo xam ne jàkka amu fa itam yow nga fexe ba amal fa jàkka góor gu baax goo xam ne xam nañ ko bu baax a baax ci borom xam-xam yu mag yi la foofu Dakar dafa doon tabax kër ci benn koñ ci Dakar euh, jamono ji muy tabax kër gi saa su ne mu jaar fa saa su ne mu jaar fa di nemmeeku sànce bi fu mu toll. diggante bam fay nekk mu seetlu daal ne moom kat saa bu ñëwee di di seet si tabaxam bi seetlu na ne mosta dégg noddu ci koñ boobu noonu yépp mosu fa dégg noddu diir bam fa tàmbalee ñëw di xool ci fan la tabaxam bi toll yépp mosta dégg noddu mujj gi dafa obligé benn terrain bu cher bu nekkoon ci wetu kër gi la waxtaan ne lum mëna jar naa ko jënd dak koy tabax jàkk ndaxte ruus naa ñëw di tabax fii ba pare te gis ne ay julita fi dënk ay julita fi dëkk te neegu yàlla manqué na fi ba noppi duma ko tabax noonee la tabax jàkka jooj ba mujj nekk jàkka ju mag biir Dakar. mbokk sunnit yi xam nañ ko bu mu tuddoon jàkka ji ñëpp xam nañ ko waaye li ma soxla foofu rek mooy fa ngay dëkk bu amul jàkka yi tamit nga fexe noo ko fa amalee ñaareel ba mu ne an laa yakuna fi imaara fiha fusaq nga bañ a dëkk ci immeuble boo xam ne ay kàccoor dañ faa nekk booy loué wala nga war a jënd benn appartement bul jënd immeuble bul bul jënd appartement boo xam ne ñi nga dëkkal ay ay kàccoor lañ leen xame ay kàccoor lañ wala ay nit lañ yoo xam ne jubuñ nga dëkk fa loolu noonu gënul gënul ci ñaari anam bi jëkk mooy ni nga bëgg a yare sa euh, sa njaboot nga doptu leen fexe ba tënkaloo leen ci li nga bëgg ñàngale lislaam loolu noonu dana jafe torop torop torop torop ñaareelu mooy loolu dafay indi lënt gaa yi di la gis nga dugg ci benn immeuble boo xam ne euh, ña fay dugg ñëpp xamewuñ ca kenn lu baax xam nga doo fa mën a nekk di leeral naan noo man quatrième noo man quatrième laa dëkkee ñoom ñi ngi dëkkee cinquième sixième loolu ko leeral kenn ku ci nekk gars yi daal gis nañ da nga dugg ànd ak ñoom dugg moo tax loolu noonu dafay indi lënt kon li gën jamono ba ngay tànn fooy louer di tànn appartement wala ngay tànn kër nekkal ci zone boo xam ne kenn xamewu ko ay kàccoor yi kase kase wala kenn xamewuñ ko ñu dëng ñi nga xam ne subhanallah xam yenn saa yenn zone yi day siw fu ko tuddee nga ne ah, lu gën a bari nangam ñoo fi dëkk eh, fii de nangam moo fi dëkk gaa yi def nangam ñoo fi dëkk moo tax kon jamono ba ngay tànn fooy nekk bul xool yombaay bi rek torop torop torop ah daan na yomb na wala kii wala ñenn ñi leneen ci dugal mooy bëgg ni naan moom ci barab sangam la dëkk fi fi patron yi di nekk moom fa la dëkk looloo ko ci dugal loolu baaxul da nga avenir te ëllëg yàlla def lay laaj sa kanjaboot ndax yar nga leen kon tànnal foo xam ne ay kàccoor wala ñu jubul euh, du ñoom lañ xamee foofu allahuma xanaa xanaa xanaa nga am yaakaar toorop ne yow boo demee dëkk ji fu mel noonu ñoom dinañ mujj soppiku changé jël yoonu njub lu mel noonu bu dee lool nga ci yaakaar am nga ci sa yaakaar daal euh, cent pour cent moom ci ne boo demee dëkk ji mel noonu ñoom ñooy mujj soppiku ah lu mel noonu moom kon den naan la alhamdulilah bismilah dugg ci waaye saa boo yaakaaru loolu wala nga sikk sàkka ci ne sax yow sax hmm. yaay mujj loru ci sa njaboot eh, barab yu mel noonu watanik ko moo gën. mu ne an laa yakshifa wala yukshaf nga bañ a dëkk foo xam ne tamit eh, da ngay wuññu da ngay mën a xam li nekk ci këri doomu aadama yi nga bañ a tabaxee sa kër noo xam ne yow ñi nga dendal ñëpp da ngay mën di gis li nekk ci seen biir kër subhanallah yéen kër yi eh, kaw terrasse yi ba fa taxawee da mën a seen ñi nga dëkkal ñëpp ba ci seen biir néeg yi da ngay mën a gis seen biir saal yi seen biir wala sa koy sangu sa ci toilette sa da nga koy mën a gis loolu baaxul ah, nga war nga fexe ba wattandiku lu mel noonu trop trop baax na way laa loolu noonu ah, boo ko bàyyiwul xel rek xale yi ñoom xàmmewuñ lu baax ak lu baaxul ñoom yooyu la ñuy fawee di yéeg ca kaw di yër di def nangam di def nangam te lool al euh, day dugg ci lor dëkkandoo te ak dëkkandoo nekkul lu woyof yeneen bi nee na Jibril dañul di mu ko dénk di mu ko dénk di mu ko dénk ba ma jàppande sax bu ma faatoo sama dëkkandoo yi dañ may dond kon loolu nga bàyyi ko xel nga bañ a nekk foo xam ne daal euh, yow sa kër gi da nga ko defaree noo xam ne wala fi nga luwee dafa nekk barab boo xam ne da ngay mën a gis di xam mboolem li nekk ci la wër. aha loolu noonu baaxul nga xam ne sa saal ngay toog di gis keneen lam nekk ca biir néegam lam nekk ca saalam lam nekk ca wàññam lam nekk ca biir eh, eh, toilette baak yu mel noonu li gën ngir nga dawal sa bopp bàkkaar fegal sa njaboot eh, safaraag lu ca jëm nga bañ a ubbi buntu yu mel noonu nga xam ne mën na leen a yóbbee ci bàkkaar mu ne fexeel itam yow tamit bu sa kër doon loo xam ne tamit ñi nekk ci biti dañuy xam li nekk ci biir maanaam yow tamit sa kër fexeel noo ko fàttee fexeel noo ko noo ko noo ko defaree nga xam ne ñoom ñi nekk ci biti duñ gis li xew sa biir kër loolu nga bàyyi ko xel bu baax a baax aha moo xam ci fenêtre yi nga xool noo koy noo koy tabaxee nga jokkoo ingénieur yi wala buntu yi yu mel noonu nga xool daal noo ko fàttee ba ñi nekk ci buñ xam li xew buñ xam li xew sa kër côté boobu moom suñ mbokk naar yi moom subhanallah côté boobu moom %e amuñ ci morom pour nga xam li nekk seen biir kër subhanallah loolu lu jafe la ñoom bañ nañ ko ba ñoom balcon sax duñ ko defar duñ ko defar na ngay def ba xam la nekk ci këru naar ah <laughs> subhanallah ndaxte niñ koy tabaxee la niñ koy tabaxee fépp lañuy fat ah mën nga faa doon gan dugg ba génn doo dégg kadu jigéen doo am accès ci kër gi ndaxte seen kër yi dañ koy liggéeyee noo xam ne boo nee tëll boo duggee rek li nga njëkk a gis mooy sal ak toilette. léegi yow loo soxlaati bu dee koy xaar toogal ci saal bi soxla toilette duggal ñoom seen kër yi ñoom eh, noonu lañ koy tabaxee boo nee tël rek saal toilette ngay gis aha saal toilette amoo soxla faneen amoo soxla faneen waaw daa koy xaar toogal ci saal bi dama soxla toilette bi bismillah mais senegal boo duggee ci kër yi da ngay romb korwaar ba daal di wëri wa yéeg ca kaw wàcc bala nga yegg fan la fan la nar a dalal yow di nga mën a xam kër gi boo moytul sax di a xam soxna si ka soxna yi kan tey surtout ñu ñaw ñi ñu sew ñi nga xam ne yooyu rek la ñuy seetlu yooyu dañ koy xam ñoom buñ duggee rek bala ñoo yegg fañ leen dara dañ koy mën a xam wallahi almustaan kon lu mel no nga bàyyi ko xel kër gi doon loo xam ne euh, bu mu bindoo noo xam ne da mën a xam li xew ci biti waaye tam bu mu bindoo noo xam ne tamit ña nekk ci biti dañuy xam li nga xam ne moo xew sa kër mu ne mi من جهة التصميم مثلا أن an yora أن يراعى فيه فصل الرجال عن النساء mu ne lu aju ci wàllum plan bi maanaam plan kër gi mu ne nañ ci sàmmonte euh, teqale góor ñi ak jigéen ñi surtout bu dee ay ay cherche wante dafa am ay ziar dafa am bu nekkee ñi biir bu nekkee ñi dëkk ci biir kër gi rek moom garaawul ñoom euh, lu gën a bari dañuy doon ñoo xam ne mën nañoo gisante mën nañoo gisante. mais mu ne nga sóoraale tey jii boo amoon ay gan boo amoon ay gan yu ñëw mu ne nga sóoraale place boo xam ne fa ngay dalal jigéen ñi ak place boo xam ne fa ngay dalal góor ñi loolu noonu nga sóoraale ko loolu nag mooy ci ku ko mën way la suñ eh, suñ classe gi nga xam ne pour am kër gu mat rek gars yi décembre chalon lañu am ak ak lu tuuti tuuti nga xam ne daanaka eh, boo amee gan foo koy dugal sama njëkk doon problème xëy na dina xaw jafe mais boo mucee boo mënee wut a rido boo xam ne danga koy takk nga xam ne mu baare mu baare diggante diggante góor ñi jigéen ñi loolu am na ci solo torop way laa baña ne a nekk kër goo xam ne rek sëmbax loola ak bërëxloo góor ñi ak jigéen ñi ñëppay bokk fuñ nekk loolu noonu gënul kon nga bàyyi ko xel baax a baax nañ bañ a roy euh, ñenn ñi ci ñi eh, ni ñuy tabaxee rek ñenn ñi daanaka seen tabax yépp ay roy la ay roy la goo xam ne xamoo ki ngay roy ndax yéen a bokk diineem kon nga bàyyi loolu noonu xel fexe ba tàqali góor ñi ak jigéen ñi ci ziar yi nga xam ne mooy am bu dee ñi nekk ci biir kër gi moom ñooñu la plupart ñoom mën nañoo gisante loolu garaawul mu ne ba tey nga def euh, nga nga saturu shababik loolu xaw na ko junj sànq mooy takk ay rideau yoo xam ne dafay muur euh, diggante fenêtre yeeg buntu yeeg yu mel noonu mu ne yooyu noonu nga def ko tamit ba nga xam ne doo mën a gis li nga xam ne mooy xew ci biti ci kër dëkkandoo yi ñoom tamit duñ mën a gis li nga xam ne moo nekk sa biir kër ne bokk na ci yi nga xam ne des na ko sàmmonte ci jamono bi ngay teg plan bi mooy an laa takunal mirxaat bi tijaahil xibla nga bañ a def salle de bain yi féete xibla jamono ba nga xamee ne ña ngi lay ña ngi lay rëddal plan na nga ko bàyyiloo xel ñooña ne leen affaire bi ne bañ a salle de bain yi ne bañ a féete xibla maanaam jëmmi jëmmi kii bi jëmmi toilette fi ngay fi ngay demee toilette jëmmi kii boobu noonu na bañ a doon loo xam ne dafay féete xibla loolu moo gën donte yenn borom xam-xam yi nee nañ bu dee am na la wër moom garaawul bu féetee xibla tamit garaawul bu dee am na lu la wër nee nañ li ñu tere mooy kuy dem toilette ci àll nga xam ne dara waru ko wala ci barab boo xam ne amul lenn lu ko wër kooku la ñuy tere muy féete xibla mais bu dee am na lu la wër garaawul waaye daal li mooy jamono ba nga xam ne yaa ngay teg plan nga xam ne teg plan euh, ci nga toll nii la mooy nga bañ koo def mu féete xibla wala mu won ginnaaw xibla loolu nag doo ko jox ingénieur bi rek dem toog fale da ngay ñëw toog ak moom ne ko sawaay man jullit laa bëgg naa plan bu rafet bëgg naa kër gu rafet bëgg naa kër gu am solo macha allah waaye nag salle de bain yi moo dama bëgg xoolal noo ko def ba du féete xibla muy benn Euh, bëgg naa séparer tamit bu ma amee ay gan góor ñeeg jigéen ñi fi ñuy nekk mu bañ a bokk yu mel noonu nga tel ko ko xam nga ko ko xamal ne koy tamit bëgguma mu nekk kër goo xam ne ñi nekk ci biti ñëpp dañuy mën a xam dañuy am accès ci li xew sama kër bëgguma lool. bëgguma itam man tamit may xam li xew ci kër dëkkandoo yi na ko def noo xam ne du tiim kër dëkkandoo yi trop nga xam ne xale yi dañuy mën di sëpp di xool loolu tamit mu bañ a am. mu ne bokk na ci an yaxtaaral maskan al waasi' nga tànn kër gu yaatu jamono booy tabax nga tabax kër gu yaatu kër gi baña xat kër gu yaatu loolu tamit lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci gaaf gu xat mu ne kër gu xat bokk na ci gaaf kër gu kon kër gi na yaatu loolu nag ah, classe ñoom ñoom var gi xëy na bu xaalis dajawul pour ne am kër gu yaatu moom dana jafe moo tax fu xat rek lañuy mën a am waaye saa boo amee possibilité am fo yaatu bu ko defee nga def loolee kon boo mënee am lu yaatu moo gën kër gu yaatu ah, yàlla na ko yàlla eh, yombalal ñëpp mu ne eh, li tax borom téere mu tàmbalee wax mu ne lan moo tax mu wax la kër gu yaatu mu ne yenent bi sallallahu alayhi dafa wax ne inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi yàlla dafa bëgg jeexintalu xéewalam mu koy gis ci jaam yàlla xéewal yim la defal day bëgg muy feeñ mais bul di rek chaque fois nga wane ne amoo dara sa kër xat sa dara du feeñ xanaa nag yenn saa yi nag nga feeñal dara gaa yi xam ne nag yàlla mi ngi lay bàyyi xel sax maanaam yàlla mi ngi lay jox boog laa bëgg a wax <laughs> subhanallah maanaam mi ngi lay bàyyi xel maanaam yàlla mi ngi lay jox waaye laa am na ñoo xam ne chaque fois dañuy wane ne ñoom daal dara sawaay naka mu mu ne yii sawaay dëkk bi dëgër na sawaay ki nangam bu feebaree ñëpp yëg ko bu xaalisam waddee ñëpp yëg ko lu ko xuri ñëpp yëg ko mais jamono bis buñ ko mayee chèque bis ko defalee dara doo yëg waaw day nekk ci room bi ay weeri weer xéewal a ngi dugg de compte baa ngi festel du wax kenn dara day feebar wala am lu ko réer bu duggee fii loolu lay njëkk a kii daan ah non da- daal fan yii daal tey daal nangam ak nangam subhanallah loolu gënul te incha allah seytaane dafay jaare foofu. kon inna allaha yuhibbu an yara athara nicmatihi ala abdi yàlla dafay bëgg di gis jeexintal yim defal jaam bi muy feeñ loolu lu am solo la. mu indi beneen xadis bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett bokk na ci texe yenent bi sallallahu alayhi wasallam na ñett bokk na ci texe waaye tamit ñett bokk na ci texe di bàyyil xel nag texe àdduna lay wax waxul alaxira mu ne ñett bokk na ci texe ñett bokk na ci texe di mu ne bokk na ci texe eh, àdduna bi ci njëkk mooy jigéen ju baax yoo xam ne da boo ko xoolee mu yéem la maanaam am na ci taar ak nga xam ne boo ko xoolee rek kontaan mu ne loolu ci ak texe àdduna la bokk boo fàddoo boo absenté boo jugee mu sàmmal la sa alal sàmmal la ka boppam mu ne loolu de bokk na ci ak texe àdduna ak jigéen ju baax su am solo la ne bokk na tamit ci texe àdduna ba tey nga am ka waruwaay ka waruwaay boo xam ne daal bu gaaw la foo bëgg a dem rek mu yegg fa loolu tamit bokk na ci texe àdduna mu ne tamit ci texe àdduna ba tey nga am kër gu yaatu am kër gu yaatu am kër goo xam ne gu yaatu la mën nga fa nga fa dalal ñu bari am nay ruq-ruqaan yu bari macha allah mu ne loolu tamit ci texeeg àdduna la bokk naka noonu tamit yooyu mu wax mu ne contraire bi ci texeeg ci texee di la bokk jigéen joo xam ne boo ko xoolee mer defagul dara danga ko xool rek mer ndaxte subhanallah la yàlla xam doy na ñaareelu mooy toppul ndigal. Euh, wallaahu mustaan mi ngi noonu mënu ma cee sori ñaareel ba mooy boo absenté mu mu def la ko neex boo ñëwee lépp a yàqu waaw boo absenté mu def la ko neex def la ko saf loolu ku ko yàlla ku ko yàlla nattoo yaa ngi ci lu metti ndeysaan yal na la ci yàlla génne ak na tamit ci texee di ba tam am waruwaay boo xam ne sëñ bi foo bëgg a dem mu lànk ne du dem foo bëgg a dem daal mu lànk ne du dem coono yu méttee ngay daj mu dem fa nga bëgg bokk na itam mu ne kër gu xat a xat kër gu xat nga xam ne daanaka euh, na nga bëgg a dundee sa doo ko xaw a mën a dundee ci ndax euh, kër gu xat mu ne yooyu noonu ci ak texeet la bokk euh, kon lim bëgg a jàngale foofu rek mooy kër gi dafa war a yaatu loolu am na solo torop torop loolu nag yenn saa yi nag mën-mën bi moom ci lay bokk. surtout suñ foofu côté Dakar yooyu noonu moom dina xaw a jafe bu dee ay booli bawal moom subhanallah ngan bi kër ngay gis ñoom loolu macha allah ay la fu mel ne Dakar moom euh, li yàlla xam doy na waaye daal saabo boo mënee am lu mel noonu rek xamal ne loolu daal mooy la nga ne mooy li gën. mu mujjee daal di jeexal nag daal ne nag al su ala al umuri sixiya fexeel xir torop ci li aju ci wàllum wergu yaram wergu yaram mu ne jamono ba ngay eh, rëdd palan bi fexeel ba def ko mu nekk palan boo xamne jant bi dina mën di dugg de dugg ci kër gi aha fexeel ba katuwalet yi nga féetale ko foo xamne eh, day xet gi dina mën di génn mu baña des ci kër gi xam nga amna ci nooy tabaxe ah, fenetre toilet yi bu genne ci biir kër gi loolu baaxul. kon na génnee feneen lu aju ci wàllum euh, wérgi yaram bi daal nga sàmmonte ko bu baax a baax a baax a baax baax baax foofu nag naa fa laa jaale benn question mooy lu loo xam ne danaka man li ma koy gis bari na mooy lan moo tax chaque fois Sénégal toilette ak waañ ji deñ lan moo tax toilette ak waañ ji dend lan tax chaque fois nii den loolu dañ ko bind wala dañ ko wax loolu ab laaj la après gars yi bu bu ko defee ni ni ñëw ci chaque fois daanaka kër yu baree bari boo duggee ñooy dend euh, booy duggee rek ñooy dend loolu après ngeen eh, indi ci seeni xalaat kon daal li mu bëgg a wax mooy nga def ko mu nekk loo xam ne daal eh, kër la goo xam ne jant ba dafay dugg heure kër gi nekk kër goo xam ne ci wàllum wér gi yaram nit mën na faa dund yenn kër yi subhanallah da ngay gis boo duggee li ngay njëkk a dajal mooy gettu xar yi gettu xar yi ngay gis xar ya da jaabante subhanallah nga yëg ca kaw terrasse ba mu def fa kaafu ganaar ak picc yeeg subhanallah euh, potu xale yi xale yi pot yi ngi demee toilette ni bàyyi ko noonu yooyu sax ajuwul eh, ci plan bi mais ci setu waa kër gi la <laughs> ci ci ci <laughs> subhanallah moom li ma bëgg a wax mooy eh, nañ sóoraale lu mel noonu ci plan bi mais tamit bu noppee itam ñi fay dëkk tamit ni sóoraale lu mel noonu ndaxte julli ñi seen adresse mooy set ak silwise kon loolu mooy bindub tey bi euh, bàyyi xel euh, place bi ngay tabax kër gi tamit bàyyi xel tamit plan bi. allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika muhammad subhanak allahuma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk